lawlaa id sami'tumuuhu danna almu'minuuna walmu'minaatu bi anfusihim wa qaaluu haadaa ifkum mubiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak ñaar mu ne kon mu ngi ci nettalib xaadisatul ifk nettali duuru mag woo wala ñu tegoon ci ndodd sayyidatu Aïsha as-siddiqatu at-tahiratu bint as-siddiq at-tahir radiyallahu anhuma suñu boroom ne lawlaa moo lan moo tere woon yéen jullit ñi id sami'tumuhu jamono ji ngeen déggee rumeur boo bële wax joo jële duur ju mag joo jële nit ñi di ko kawti kawti zanna lan moo woon way ngëm yàlla yi daldi am njort goo xam ne moom moo al mu'minuuna way ngëm yàlla yu rafet yu góor yi daldi am njort wal mu'minaatu ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi bi anfusihim ci seen bopp xayra daldi am njort gu rafet ci seen bopp ndax seen mooy seen bopp rek voilà al mu'minu axul mu'min léegi fa mir'atul mu'min waa ji ngëm yàlla ji sa seetu mooy warum ngëm yàlla ji wa moom mooy sa bokk te moo tax su suñu borom doon wax comme niñ koy gisee ci saar bii bu ngeen duggee ci seen kër na ngeen nuyu seen ci kër yi na ngeen nuyu seen bopp est-ce que ni di ñëw du nuyu sa bopp mooy sa bopp ya ngay nuyu ña ngay fekk en tant que jullit di leen nuyu ñooñu mooy comme sa bopp nga doon nuyu kon ndax loolu la mu ne kon lan moo teewoon way ngëm yàlla yu góor yi ak yu jigéen yi am njort gu rafet ci seen bopp loolu mooy ci seen bopp ndax loolu la rawatina koo xam ne soxna la ci seen yonent alayhi salaatu wassalaam waqaalu lan moo tere woon ñu am njort gu rafet goo gële waqaalu te ñu wax hada lii dañu dégg nit ñi di ko wax ifkun duur la woo xamante ne nii mubiinun gu leer la mooy demewul nii de léegi lii nii ki nga xam ne moo ko doxal mooy sayyidatu mooy sayyidina ki nga xam ne mooy ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon dal këram muy ki nga xamante ne mooy Abu Ayyub wala al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ak soxnaam di ummu di ummu ayub voilà ummu ayub abu ayub radiyallahu anhuma moom comme ni nga xam ne noonu la ne ci sunan yi yenn ci sunan yi ñoo ko soloo moom dafa ñëw bi nga xam ne ci la dégg wax ji nga xam ne gars yi di ko kawti kawti rumeur bi kii naan lii ah dégg ngeen li ñuy tuumaal li ñuy wax ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha abu ayub moom bi nga xam ne soxnaam moo ko wax ne mu ko ah mu ne ko xam nga ne lii kadib la de moom da koo wax rek mu ne ko waaw yow léegi loo bëgg a wax yow ummu ayub ma ne loolu moom nar la mooy loolu nga wax loolu nga dégg amul mu ne ko léegi li may li li nga xam ne noonu laa lay wane ne amul ne ko yow ummu ayub yow laay laaj est-ce que doon nga def loolu est-ce que yow ayub mooy yow doon nga def loolu le mooy ne yow est que loolu ñuy tuumaan sayyidatu Aisha radiyallahu anha est ce que yow doon nga ko def mu ne ko déedéet man man ah waaye man kay sori naa lool mu ne ko waaw kay comme que loolu la nag comme que xam nga ne nag léegi nag comme que leer na équation bi day leer quoi mooy ne yow sayyidatu Aisha moo la gën du xam nga loolu tamit mu ne ko waaw mu ne kon léegi nan ngay xalaate koo xam ne yow doo ko def ku la gën nga jàpp ne moom dina ko def kon mu ne ko ah waaw loolu de moom kon loolu la léegi ku mel noonu loolu nag la suñu borom di wax ne loolu nga xam ne moom la Seydina Abu Ayyub al Ansaar yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu bi mu gàddaayee mooy ki ko dalaloon këram kooku loolu def lan moo teree yéen jullit ngeen defoon ni moom moom la naan lawlaa iz sami'tumuuhu wéy wooy budul woon budul woon ne lan moo teewoon ba ngeen ko déggee ngeen am njort gu rafet ci seen bopp ci seen yi way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi seen bopp njort gu rafet waaw te ñu wax ne lii moom ak duur la boo xam ne bu leer comme ni nga xamante ne noon la ko Seydina Abu Ayyub daal di defe radiyallahu taala anhu wa arda lii mooy li nga xamante ne nii jullit bu ne loolu laa la doon wax ci jotaay bii weesu ta am yoo xam ne moom ku la ko nettali ci koo xam ne xame woo ko woon loolu mooy ne nit koo xam ne ku kii la ñu naan la moo def lii moo wax lii te du noonu yow moom bul waa ji la ko ak ku man di doon fekk indiwul preuve bu leer nañ ko gëm jàppal waxal leen affaire lii la ñu borom bi wax xaalu wax leen ma ne am leen jor bu gu rafet seen mbokku jullit sa mbokku jullit buñ naan moo def loo xam ne lu garaaw la mooy te xame ko woon loolu nga naan waaye ma ne lii daal man daal amal njort boo ko mënula wax ca waaja kanamu waaj yow na nga fas lii mooy lan ma man gëwma li ñuy wax waay te lii nii mooy demewul noonu lawla suñu boroom ne ana lan moo de moo tere woon jaa u yi fi indi mooy mbooloo moomu indi fi duur wii ëndi fi li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy tuuma gu rëy gii mais lan moo leen tere woon jaa wu ñu dikki alayhi ca lañ doon wax bi arbaati jooda lu leen tere woon indi li nga xamante ne mooy ñeenti seede comme ni mu ko leerale ci laay yi nga xam ne moom lañ gisoon ci début saar bi ci njaal beenu saar bi ku fi tuumaal nit ne daa njaaloo da ngaa war a indi ñeenti nja ñeenti seede boo amul ñeenti seede moom dañ lay dóor juróom-ñetti fukki ku lañ lay dóor ay yar lañ lay duma quatre-vingts coups dinañ la ko fëgg ci réew moo xamante ne nii sharia la ñuy doxal mu ne fa islam yaatu waaye bu dee nag indiwuñu bi shuhadaa ci ñeenti seede yoo yële fa ulaa'ika na leen leer ne gaa yoo yële indallahi fa borom bi tabaaraka wa taala humul kaadibuuna ñooy ñi nga xam ne dañuy expliquer ñooy expliquer kat yi ñooy waxkatu lu amul yi ne malawla fadlullahi budul woon ngëneelu yàlla bi ko màgg gi aleykum bi mu def ci yéen way jullit ñi wa rahmatu ak yërmandeem gu yaatu gi fi dunya fii ci àddina wal axira ak al axira la massakum waat naa ne kon doon na leen laal de fii ma afattum fiihi yéen mbooloo moo mële ak képp koo xam ne xuus nga ci mbir moomu doon ko waat naa ne kon dina leen laal de fii ma afattum ci li nga xam ne moom ngeen xuus fii ci biir adabun mbugal ci rumeur bii ci wax ju ñaaw ji dina noonu li ngeen bëbb daal di ciy xuus woon ci di ko wax adabun doonoonte kon dina leen laaj wat naa ko mbugal moo xam ne azimun bu màgg la de fàttaleku leen xaw na talaqawnahu ci ngeen koy kaw ci ngeen koy joxalante di ko joxali wante di ko di ko kuñ ko wax rek nga daal di koy jàpp noonu ci mooy ñii mu ngi wax ak mbooloo moomu ak ñi nga meloon ni ñoom ba ngeen koy wax di ko nangoo bi alsinatikum di ko wax fu nekk bi alsinatikum ca seen làmmiñ yi wa taquluuna wa pare ngeen di wax bi afwaahikum ci seen gémmiñ yi maa loo xamante ni laysa lakum bi ilm amu ngeen ci woon benn xam-xam ndax nit ku ku respectable kese ku respecté sa bopp da waroo wax loo xamante ne nii amoo ci lu leer bu ñu la laajee preuve nga naan dégg naa ko fële ta dégg naa ko xanaa liiroo ko Seneweb xanaa liiroo ko Al Jazeera wala CNN wala France 24 sax wax nañ ko Africa 24 way ma ne loolu loolu nit ñi damaa foog ne seen bopp yi daa am lu ci dal wala xalima point com wala Seneweb loolu noonu du preuve wax yooyu mooy wax yi gën a doyet yi ngay fekk ci journaliste yi di ko wax ndax nit lañ ñoo xamante ne ñi adrenu ah, respectabilité daa des bu ñuy wax ñuy tuumaal nit ñi ba pare seeni preuve ñu naan dañuy denc seeni source comme lañ waxoon kooku moom nga xam ne bañ nañ ba ci leen di nettali nee nañ ab corbeau kooku moom amul sax personnalité ba ab corbeau léegi kon ku mel noonu moom lan la baaxoñ boo xam ne fële lay ne di wax loo xam ne amul di nettali yoo xamante ne nii ku mel noonu nag loolu yépp mu ne gaa yoo yële mu ne ngeen koy wax bi afwaahikum maa laysa lakum bihi ilm loo xam ne amu ngeen ci xam-xam kon nit loo ku loo xam ne ku la laaj preuve manoo ko indi mooy xamal ne yow amoo ci xam-xam mooy ne dang cee waral noppi loolu waroo cee wax même ak ku ko man di wax ay sëriñ baa ko doon wax ak nga bàyyi koog loolu bu dee ndax léeg-léeg mooy nit ñi liñ dul bàyyi xel mooy sëriñ bi mën naa wóolu koo xamante ne nii waajooju wóorul te loolu moom li tax nit ni xamuñu ko mooy dañoo ñàkk xam-xam-xamu xadiis waaye bu ñu xamoon xam-xamu xadiis imaamu Maalik imaamu daarul hijrati boroom ngir mi rahmatullahi alayhi nee na gis nga man fii nii te loolu sëri sëriñam imaam Ibn Hurmuz da ko doon wax mooy ne ne fii nii gis nga fii nii nii Medina gi xam naa fi lu mat soixante-dix ñoo xamante ne ay jaamukatu yàlla yu mag yoo xam ne bu ñu ñaanoon borom bi ne boroom bi yàlla na taw day taw léegi waaye gis nga benn xadiis lu ma ko Malik man Malik ibn Anas benn bu buñ naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee na gis nga ñooñu nga xam ne bu ñu ñaanee sax mu taw du ko jële ci ñoom mais ñu ne ko waa loo tax mu ne parce que darul seen mbir parce que dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nay nit la ñu baax ñu sell ñoo xam ne xoolal seenu ñaan toll na bu ñu ñaanee sax borom bi daal di koy nangu imaam Malik ne waaye dara laa dul jële ci ñoom loo xam ne ci yonent bi alayhi saab lañ koy jële duma ko jële ci ñooñu parce que du seen mbir parce nit ñi luñ leen wax ñu gëm ba pare jàpp ne moo nit kay xanaa ñemewu la waxal borom bi loo xam ne wala naan yonent ware saab-saab nee na fekk amul te loolu loolu mooy seenu naïveté mooy ne loolu nag problème la boo xam ne day tax nit ñi di leen wax ñuy gëm yoo xam ne ña leen koy wax ñu leen di gëm alors que ka leen ko nettali moom ci boppam ay waxam jar da dàq ganaar moo tax loolu mooy waral léeg-léeg nga dégg ab sëriñ bu mag wax loo xamante ne nii moom li mu wax mooy cosaanu wax jooju mooy ne fa mu ko jëlee ndekete kooku ko jëlee mooy ne kooku doon duggu dëgër mooy du ko ñuy nangu ay waxam waaye comme que moom xolama sell mooy dafa jàpp ne ñépp a baax rek moo tax lu waay wax rek mu gëm ko noonu ndekete yoo gars yi di expliquer di wax loo xam ne demewul noonu léegi mu leen di gëm loolu moo tax nag bu boobaa ci kaw koo dina nettali loo xam ne boo ko vérifier xool xam ne wax jii mooy du wax ju dëgër léegi wax jii nii dëgërul de léegi nag ñi xamul xam-xamu xadiis nag moom problème lay doon loolu moom rahmatullah alayhi wax na wax ju garaaw ci nga xam ne benn sëriñam moo ko muy Yahya ibn Sa'id al-Qattan te tax du sëriñ dem direct waaye ay sëriñu sëriñam ndax Yahya ibn Sa'id boobale sëriñ la woon ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal taalibe la woon ci ñoom imaamu Malik ñoom imaamu Sufyan as-Saw as-Sawri rahmatullah alayhi ñooñu bi mu naan man masumaa gis man ku gënaw mën a wax lu dul dëgg ci wàllu li nga xam ne xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul nit ñu sell ñi léegi imaam muslim daal di leeral wax jooju ci introduction wu téereem bi ne c'est que lim ci imaam Yahya ibn Sa'id juddu ju jublu taalibe woon ci imaamu Maalik ak ñooñu lim ci jublu rahmatullah alayhi mooy ne ñoom wax ju dul dëgg day jaar ci seen làmmiñ waaye du ñu ko tey ndax mooy ku lu waay wax ñu jàpp ne waa ji kay war naa wax dëgg léegi ñu nettali loolu ndegete yooyu la ñuy nettali ka ñu toxale wax ji koo koy waxam jar da dàq ganaar wallahu ta'ala alam kon suñu waroom ne wa taquluna ngeen di wax bi alsinatikum kon id fàttale ko leen talaqawnahu ci ngeen ko doon jotee di ko jottali wante wax ja bi alsinatikum ci seen làmmeñ yi mooy mooy rumeur boobu wax ju tu duur woowu nga xam ne demul noon wa taquluuna ngeen di wax bi afwaayikum ci seen làmmeñ ya seen gémmeñ ya maa la nga xam ne laysa lakum bi ilm amu ngeen ci woon benn xam-xam wa tahsabuunahu ngeen jàppoon ne nag ba ngeen koy def naan wax kese la jàppoon ne hayyinan lu woyof la quoi xam nga diwkat beeg yi moom day jàpp li muy def lu yomb ak yëpp daal yëpp di wax daal man ma ne lii daal moom la ñuy wax mu jàpp ne dara newu ci wahuwa te dëgg-dëgg gis nga lool muy def di toxal ay nar di toxal wax yoo xam ne ku ko ne woon lan moo ciy sa lay tegu ko fen lu dul dégg naa ko ci diw te diw moomu du koo xam ne andiwul ko benn preuve andiwu ko benn lay wu leer wala ci média yi laa ko dégge loolu du waxul dara